fi axdi xiimatin ci jàpp xiima alaama ci kaw li nga xam ne sabaqa jiitu woon na mu ne boo tegee fee suuf ak lu cay taq te nga weesu ko léegi man nga ne leneen lu mën di jaayante kay jënd fekk ci sikk soo xam ne mën naa wàññi njëgg mën naa tax loola du jarati loola kon moom mu jënd sañ naa xàcc moo xam sikk soosee dafa tuuti ba lañu wàññi ci njëgg du bari wala ni sikk so réeréy ba di wàññi ci njëgg lu baree bari moom daal ndegam du suuf du tabax rek buñ ko ci jaayalee sikk soo xam ne xamu ko woon bu ko neexee mu xàcc loolee ñu delloo ko njëgam waaye dañuy sart nag sikk sa doon sikk soo xam ne day làq lool ba nga xamee ne neexut a xam te seetoo ko bu baax a baax te it kiy jënd te gis ca sikk sa gaaw caa taxaw fa saasay saasa mu ne am nañu ne itam marchandise moom dañ ko yemaleeg suuf ak tabax rek nga xam ne kuñ ko jaay te sikk sa néew lool lool ba daanaka du feeñ ci njëgg dañ koy bàyyi noona doo sañ a xàcc te duñ la delloo dara ci njëgg bu fekkee ne it sikk sa dafa diggu doomu rek nga xam ne àggul ci mat ceerub njëgg ñu seet lu tolloog loola ñu delloo ko ko ci njëgg te mbañ a xàcc su fekkee ne nag la sikk ca marchandise ma ñu ko jaay day sikk su réeréy ba nga xamee ne war naa toll ne ceerub njëgg mbaa mu ëpp ko kon xàccum njaay ma du ca mën a ñàkk su jaaykat bëggee bañ itam àttekat ba àtte dogal ne ko kii xàcc na xàcc na waaye nag li gën a wóor daal mooy xeeti marchandise yi mbaa nga ne lu bokkut ak suuf rek moom ka jënd bu ci gisee sikk muy sikk soo xam ne day suy làqu yomb te gis te mu taxaw ca fa saasa lu sikk sa néew néew rek bu ko neexee xàcc bu ko neexee itam ñu delloo ko lu toll noonu ci njëgg te mu bañ a xàcc ci gàttal daal la way way waxoon lépp lu bokkut ak suuf rek kuñ ci jaayaale sikk muy su néew muy su bari bu la neexee xàcc te ka la jaayoon du sañ a bañ bu la neexee itam nag nga téye ko tañ seet sikk sa lam cay wàññi ñu delloo la lu tol noonu ci njëgg tummal uyubu topp sikk ya kulluhaa mboole seen laa tuuxa tabaru defu leen xalam illaa bi xawli man dara ci waxi ka nga xam ne laxoo ñeel na ko basarun ak xam mooy bii firi gis rek waaye max naa mooy xam bixaa ci ñoom sikk ya ka jënd bu ne jaaykat bi li nga ma jaay fekk naa ci sikk sii ba moo tax dama bëgg a xàcc jaaykat ba ne déedéet sikk sii nekku ci woon baa la koy jaay gannaaw bi ma la ko jaayee rek la ci am mu ne juyoo bu mel noonu faw dañuy woo ña nga xam ne ñoo xam googa wàll laaj leen ci ba xam ñoom ña xam luñ cey wax ñoom rek ñoo mën a dogal ci lu mel noonu suñu mënee am nag ñoo xam ne dañu di ay julit xam loolu bu wér te maandu boole ca mooy gën waaye nag bu fekkee mënuñoo am lu may ñu maanduwut wala ñu ay yéefarit waaye ñoom ñoo xam loola ba tey ñu sukkandikoo seeni wax ca lu mel noona day takk lam la waxoon ne la ku jënd dara fekk ci sikk suñ la jaayaale te xamoo ko woon bu la neexut man ngaa xàcc mbaa ñu delloo lu tolloog sikk sa te nga téye la nga jëndoon mu ne loolu nag am na ñaari sart sart bu njëkk ba mooy nga gaaw caa taxaw fi saa sa yow mi gis sikk si ca lañ la jaayoon nga taxaw ca fa saasa mu bañ a wees lu tolloog ñaari fan jëm ñett su xasee ëpp loolu rek doo mën a dellooti di ci wax dara sartu ñaareel ba mooy gannaaw ba nga xamee sikk sa nga bañ a wéy di ko jëfandikoo mbaa di ca def loo xam ne day wane ne yow sikk si naqariwu la bu dee yére boo ci gisee sikk bu jàll di ko sol bu dee luy ndaa war ñu jaay la ko gis ci sikk te na koo xàcc bu jàll di ko war bu dee suuf mbaa tabax bul jàll di soppandiku di toj ak tabaxaat bu dee jébéer bu jamono yi jaam xewee nga jënd jaam bu jigéen gis ci sikk na koo delloo kon bul jàll joteeg moom soo joteeg moom rek day wane ne sikk sa dalaa neex naroo ko woon a delloo gannaaw ba nga xamee sikk sa daal moom boo wéyee di ca soppandiku dañuy jàpp ne da ngaa xam sikk sa ba noppi yàqalu la ko gannaaw ba nag boo nee damaa bëgg a xàcc mbaa nangam ñu jàpp ne nga rëccu rek waaye boo ko naroon ba nga ko door a xam fi saasa ngay taxaw ci xàcc mbaa ngay laaj dara ci lu ñu lay delloo ci njëgg lu may nag gannaaw ba nga gisee sikk sa te am ngànt loo xam ne moo tax mënoo caa wax mel ni am loo ragal gannaaw ba kon ngànt la dañee mën ngaa taxaw wax ñu déglu la bu fekkoon na it loola bu nga ci gisee sikk war nga ko waaye day ci àll ba mënoo ko ñàkk war ba ci kër gi mbaa ci dëkk bi la waaye da nga am ngànt mënoo ko ñàkk war ba àgg ci boroom yi demee noonu moom du la yàqal taxaw ci wax la nga bëgg a wax ñu seet ba xam kuy am dëgg wa kaamilun aji nëbbu yebbu doo jot dana feeñ maxat tax yii di ànd ak soppi ga ka suusi ni ki wal mu nekk ci ay bant laa yu raddu defu ko sañ a xàcc fil ma'suri ci la ñuy nettali lu ñuy jaay loo xam ne bu amee sikki itam kay jaay ak kay jënd ñoo ci yemoo kenn mënta xam sikki sa lu may ñu dajj ko mbaa ñu xar ko mel ne bu dee xaal wala xeetu yomb mbaa xeetu jombas mu doon loo xam ne daal xool képp ci kaw xool ko rek noonu mënta tax nga xam am na sikk wala amul sikk ni ki xaal bi ñor na wala ñorut wala yomb ji weex na wala weexut wala sax bu dee bant yi jaay yoo xam ne faaw dañuy xar rek bant ba door a xam ba xam am na am wal wala amu ko lu mel noonu kay jaay bu xësee jaay rek noppi na ca kay jënd du ko sañ a xàcc lu may nag am na yu daa mel noona waaye moom mi jaay moom xamoon na ne bii am na sikk ba noppi nag mu nëbb ko kon moom ka doon jënd dana sañ a xàcc bu fekkoon ne jaaykat ba dafa jaay aw jiwu woo xam ne wóor na ko ne ku ko ji du sax kon ku ko jënd ci moom da nga ko sañ a xàcc bu fekkee jotugoo koo ji daal di koy xam da ngay delloo jëmm jëm la jaayoon rek delloo sa njëg su fekkee ji nga ko ba àggal ñu door a xam ne jiw woowee kat daa baaxut يعلم انها لا تنبت فلمن اشتراها منه الرجوع عليه بثمنها لتدليسه فإن كانت قائمة ردها عليه بعينها وإن زرحها والحالة ما ذكر فلا شيء على المشتري wal bàqu ay mat ay bun sikk la min xiyoo bi dóori ci sikki kër ya wayoo jibu te dana waral ar radd xàcc ga xalal mashhuri ci la ñu siiwee ku jënd kër ba ab lal fekk ca matt yu bare bari ba bariwaay ba jaaduwut dañuy jàpp ni sikk la soo xam su ko neexee xàcc dafa am ñu ne màtt ya néew ak màtt ya bari ñoo ci yemoo bu la neexee xàcc am ñu ne nag su màtt ya bare rek mbaa xorondoom ja ba jaaduwut ngay door a sañ a xàcc wax ba gën a siiw nag mooy su màtt ya bariwut it mbaa xorondoom ya du tee nga sañ a xàcc ba tey buñ la jaayoon ay yére nga fekk ca ay teeñ wala bu dee xeetu jur ñu wax tefonke yi ki nga xam daal moom moomut la ñuy jaay waaye day dox diggante kay jaay ak kay jënd kooku la ne lañ ko cay jox muy payam suñu seetee ba xaaj ci njaay ma jaaykat ba ko joxoon loolee sañ naa nanguwaat lam ko joxoon wax da koy wax ne ko yaa doxoon ci diggante bi ba jaay waaye nag njaay ma dañ koo xàcc ci yoon mënuma ci dara kon nag damay delloo laa la joxoon teewul nag nee nañu bu fekkee ne waaja ba muy jaay itam xamoon na sikk sa tax ñu xàcc ko da koo nëbboon rek kon mooy ko doxoon digganteem ak ko doon jënd lam ko joxoon du ko sañ a nangu ndax moom moo waroon wax ne li may jaay am na sikk ba nga xam ne bu jaree itam ñu xam ne tegu na ci aw yoon moom lay wax naa illa isa amma isa kaana mudallisan fala radda li annahu adxala simsaara fi taabi wa huwa zalimun fi tadlisi kama ida kaana ar raddu bi duuni xukumi xaakimin fala radda la li annahu kal iqaala ba tey nee nañu bu fekkee yoon moo àttee xàcc njaay ma kat lañu wax ne kon ka jaayoon sañ naa nangu lam joxoon mer longo ba muy ko doxoon ca diggante ba waaye bu fekkoon ne attekat attewul tebbi njaay ma ñoom ñaar rekk kay jaay ak kay jënd ñoo wax ba amuk déggoo ci ka doon jënd jëlaat njëgam ka doon jaay jël lam doon jaay loolu day mel ne kon ak xàcc te xàcc dañ koy tuddee jaayuk ñaareel lam ko joxoon daal du ko saña nangu jaaykat ba xëccoo caag moom ne ko déedéet àttekat daal di yebal ñu amu xamaku xàmmee ne leen dem leen xool ba xam sikk sa am naam amut ñu ñëw ne ko ah kay sikk sa am na du tee nag ka doon jaay su ma ne andi ñu gën a xam sikk soosee ndegam jaaykat bi andi na ñu gën a xam ñooña rek dañ koy daal di déglu bu amee dëgg itam ñu jox ko dëgg dañuy leeral foofu ne bu àttekat bi yebalee ñu seeti loolee ñuy xëccoo ba xam nu sikki sa demee ñu wax loo xam ne day jox dëgg jëndkat ba itam du tee ñu may jaaykat ba mu seet ba xam mën naa toppal la ñooñee waxam déet su ma ne jaaye na lu yées njëgg waroon na jaaye mbaa kay jënd jënd njëggu ëpp la waroon a jënde loolaa dik nax dafa am ñu wax ne nag ku ñu nax waaye fekk na ki jaay ki jënd ñoom ñëpp xamoon nañ jëmm joojee ñuy jaayante xam itam njëgg te lu ca nekk na war a tudd rek lañ ko tudde kuñ nax itam doo sañ a xàcc loolu mooy jenn wax ji jenn wax ji ne am na ñetti sart yoo xam ne bu ca dajee kañu nax moo xam kay jaaya moo xam kay jënd dana sañ a xàcc wax boobu nag ci la taalifkat bi ànd te moom lay bëgg a wax ba man xaama ku taxaw bi rab nin ci ak nax fii ma bi in ci lu ñu jaay fa shartuhoo sartam ba an laa yejoosa mooy mu bañ a jéggi alxaama at ma wa an yakuna ak mu nekk jaahilan di aj réere bi maa ci la nga xam ne sana def na ko wal xam nu te nax ga waqaxa tàbbi na maanaam xew na bi sul si ca ceer ba fama topp loo xam ne zaada ëpp na ko wa yuf saxu def na ko firi bil ahkaami ci àtte ya xinda dafa lii walay sa lil xaarifi déddi ñeel aji xam ja min xiyaamin benn taxawaay kañu nax moo xam kay jaaya moo xam kay jënd am na ñetti sart yoo xam ne mooy tax mu saña taxaw ci naxeel googee ba mu deñ bu jëkk ba mooy mu bañ koo yeexe nga xam ne du bàyyi bam ëpp at mu door di ca bëgg a taxaw ñaareel ba mooy bu umpale woon loola ki bu dee mooy jaay la mu doon jaay xamutoon luy njëgg dëgg-dëgg maanaam li ñu ko war a jaayee wala bu dee jënd ca dëgg-dëgg xamutoon loolee muy jënd fu njëgg a toll te it daa waxante woon ka mu jëflanteel ne ko man de lii daa ko umpale maa bëgg na nga laabire ma lii ma lay jaay nga jënde ko ci man li nga xam ne mooy njëgg a jaadu te xew fii ci barab bii wala bu dee koy jënd mu ne woon ka koy jaay man day li dama ko bëgg jënd waaye daa ko umpale daa lay xamal saa bopp nag ne la lii umpale naa ko nga laabire ma jaaye ma njëg ga nga xam ne moom lañ koy jaaye rek yem ja ndegam moom kañu nax daa umpale te lii la waxante woon ak kam doon jëflanteel ñaari sart yaa ngoog ñetteel ba nag mooy lañu ko naxe mat ceer ba niki loola war a jar ñetti junni moom mu jaaye ko ko ñeent nga xam ne nga xam ne kon njëggam ko jaaye ëpp na njëg ga jaadu lu tolloog ceer ba muy ab junni ka doon jaay it bu fekkoon ne daa waxante kay jënd xamal ko ak umpaleem kay jënd fexe ba nax ko mu waroon a jaay ñeenti junni moom mu fexe ba jënd ko ci moom ñetti junni nga xam ne ne kii jaay lii xamu ko ba tey kon lam ko naxe mat na ceerub njëgg am nañu nag bu fekkee ne sart yi daje na ca faaw rek ñu tebbi njaay ma àttekat bi day dogu ci tebbi ko doonte sax kookee nga xam ne moo naxe nangu naa defal ka mu nax la jaadu te jekk niki ba mu waree jënde ñeenti junni jënd ñett mu nangoo dellu dolli ko junni itam tutee àttekat ba tebbi ko faaw rek su fekkee ne loolu wéyagut na njaay ma dellu ca boroom njëgg dellu ca boroom bu fekkee nag lañ doon jaay xës na raw ni ki kooka jaayaat na ko mbaa lu ko nuru dañuy bàyyi njëg gañ waxante woon الثاني أن يقوم به قبل مضي العام الثالث أن يكون ما حصل به الغبن الثلث فأكثر وإن ذلك يفسخ البيع بالحكم ولو أراد غير المغبون إتمام القيمة ku ëpp li loo fay rek ñu jaay la ko ku fay gannaaw ba ñu gis ne lam fay ëpp na lool la war a fay itam ndegam njaayum tegante la rek moom xàcc du ci am du sañ a deltu gannaaw moom ma jëndoon ak jaay gu waxaale jaay gu waxaale mooy kii jaay daa wax ne nangam daal laay jaayee duma la wax ne la nangam a xew fii ñu ko fii jaayee mbaa nangam waaye man daal lii maa ko moom nangam laa koy jaayee boo nangoo ma jaay la boo nangul nga bàyyi xam ne moom tudd ca naa lii lay jar ca marché baag di waat ak dara te ne moom daal lii rek lay jaayee boo nangoo jënd jënd boo nangul bàyyi bu kooku nangoo jënd jënd moom doonte nax nañ ko lu bare bare it du tax mu sañ a xàcc kenn ci ñoom ñaar du sañ a deltu gannaaw ca njaayante moomee moo tax ñu naa bayix lu musaawama jaayu waxaale googu moo gën a wóor bu ñu nee nag kii jaay bu xasee wax ne man daal nangam lay jaayee boo bëggee ma jaay la boo bëggul bàyyi ñu ne lam jaayee bu ëppee loolu loolu tam du wàññi dara taxul nag ñu taamu ko ndax ñàkk laabiir la te mën naa tax alalam du barkeel ñoo bëggoon rek lépp lu muy jaay mu seet loo xam bu ko ca tegee ca njëgg mu daal di baax ci moom rek te ama njariñ ka nga xamee ne mooy jënd muy ak laabirante diggante jullit ñi loolaay tax njaay maag njëndante ma daal di bari barke waaye nag teg ci njëggal lu bare bare bari ndax xam nga ne mën na ca am ci yooyu jamono ndax loolu daa néew mbaa kooku daal gis nga ne moom bëgg na ko bëggaay boo xam ne loo ko waxat na ko fay tax nga wax ko lu jaaduwul nag doonte njaay waxaale képp la itam mën naa dagan ci zahiri nii waaye ci baatin moom mën naa bañ a am barke ndax noonee mu demee bul fàtte ne bee nga weesu nga xam ne kañu nax sañ naa xàcc dañ caa boole woon moom moomee ñu nax kat teeloon naa xamle bopp ne lii daa ko umpale wax ka muy jëflanteel ne ko maa bëgg a laabire ma bu dee jaay gaa nga jaayee ma la nga xam ne moo jaadu te xew ca barab ba bu dee njënd mbaa nga jëndee ci man njëg ga jaadu xew ca barab ba loolu daa bokkoon ci sart yi tax kooku sañ a xàcc bu dee bayxul mu saawa ma nag loola da ca dul am dañuy waxaale ba juboo rek faslun li ab dog la fi shufati ci dab dab mooy boo bokkee keneen mbaa ñeneen suuf mbaa luy taq ci suuf ni ki tabax mbaa garab jot leen koo séddoo nag moom mu jekki-jekki jaay wàllam yoon da lay may nga dem dabi ka jënd remboursé ko njëgg a delloo ko njëggam jënde woon boo dikkee na yow moom wàll woowee loolu nag ak loolu nag ak jàppandal la goo xam ne yoon da koo def dana am fu ñu ko nangoo am fu ñu ko dul nangoo loolu nag ba léegi buñ ko doon topp ci yoon dana faral di am ndax mën na am ñu bokk donn suuf suuf sa xam ne buñ ko doon séddoo moom kee dana am lee kee dana am lee waaye jotuñu koo séddale am ca nag ku jaay wàllam lu mel noonu ña jaayut seen wàll mën nañoo dabi ka jënd delloo ko njëgg buñ dikkee nag ñoom daldi moom lépp wa fil usuli nekk na ci cosaan ya bu ne cosaan ya jàppale mooy te teqali wuñu cër yi ne kee moo moom lee ci ràññale kee moom lee ci ràññale moo tax mu teg ci watam tanixu dana terewu moom dab ga bi xaddin ci limité wàllu ku ne buñ bokkee daal suuf mbaa tabax mbaa garab waaye jotuñu ràññeel séddale ne kee moomam lee kee moomam lee bu amee kenn mbaa ñenn ñu jekki-jekki rek jaay ka jaayut mbaa ñi jaayut sañ nañu dabi ka jënd delloo ko njëggam jënde woon dikk nag moom wàllam waaye nag bu ñu xasee séddale ba kenn ku ne am wàllu boppam moom ku ne sañ naa jaay te ku jaay itam sa moroom du sañ a dab ka jëndoon bëgg koo delloo njëgg wa mislu biirin kem ab teen ak mbir mu muy moom dong in arduhu ndeem suufam sa lam tuqsam séddaleefu ko nga seetluwaat in arduhu liñ ci wax ci naxu ten baamu ko yoon yoon tàyyi ko baamuwaat fii suñu bokkee loo xam ne manees na ko séddale muy suuf wala tabax wala garab am lu ca taq loo xam ne nag moom mënees koo séddoo mel ne teen wala ndox moo xam ne moom mooy suuxat tool ya loolu ñetti tomb la ñaari tomb yi mënees na caa dab maanaam ka ka jaayut mën naa dab ka jënd delloo ko njëgg dikk moom yaar yëpp benn tomb nag deesu ca mën a dab loolu mooy nga ne lañ bokk te ñu mën koo séddale muy suuf sa mbaa tabax mbaa garab te séddawuñ ko bu kenn jekkee jekki jaay wàllam ka jaayut mën naa dabi ba tey loolee nga xam ne moo ca taq te mënees ko séddoo li fekk ñuy séddoo loolee ñu mën a séddoo su jaayee lañ mënta séddoo ni ki teen ba mbaa ndox ma ba tey kam ko bokkaloon mën naa dabi muy ñaar mu des nag bu fekkoon ni xas nañ séddale lañ mën a séddoo ba àggal muy suuf sa mbaa garab ya mbaa tabax ya mu des nag lañ mënta séddoo dong lañ séddoowut kon bu koo ko jaayee wàllam itam kim ko séqaloon du mën a dabi ndox mi ak teen ba ak tàndarma ga ñoo yemoo ci su fekkee ne ka nga bokkal dafa jaay la ngeen bokkoon ci suuf mbaa garab jaayaale teen ba mbaa ndox ma da nga sañ a dab bu fekkoon tam jotu leen a séddoo suuf sa mbaa garab ya mu jekki-jekki jaay wàllam ca teen ba mbaa ca tàndarma gu góor ga mbaa ca ndox ma nga xam moo leen daan suuxatal waaye fekkul nag ngeen séddoo da ngeen bokkoon ci suuf ak garab ba tey kon da nga sañ a dab fi nga xam daal doo mën a dab moom mooy jot ngeen a séddoo garab ya mbaa suuf sa lañ mënta séddoo nag muy ndox ma leen di suuxatal wala tàndal ma gu góor ga wala teen ba rek moom